léegi euh, dañ ci jàng ginnaaw jàngat boobu mooy que ne ban lëkkaal la am ak suñu buntu bii di wax baabul wafaa'i bil ahdi wa injaazil wafaa'i bil wa injaazil wa'di matal kóllëre goo joxante woon pat waaye di wëyal loo xam ni dige boo dige woon dañ naan Seydina Abu Bakar de jazaahu Allahu anil islaami xayra waaw radiyallahu anhu la yonent bay sa saam naaloon lim naaloon lépp ne dina ko def far yàlla jël ko laata mu koy def ba mu nekkee xalifaam da ko taxaw lépp la matal Allah c'est pas pour hasard c'est lui xalifatu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam waaw lépp lu yonent bay sa saam tegoon gis nga alal ji fii dafa ñëw lay parce am na yoo xam ne ña ko seqoon ak yonent bi saa kese ko war a xam ñoo ko xam waaw mooy bor man na keneen war na ko xam waaye li gën mooy am na bor yoo xam ne ñaar ñu ko seq kese ko xam waaw neewul mooy yonent bi saa saam jeex na ah, eh carte léegi c'est une nouvelle page qui s'ouvre voilà léegi daal jeex na bu fi kenn waxati dara yonent bi saa moom de toute façon mu nga rafiqul a'la c'est fini déedéet jeex na non. amaloon bor kaay nga wax ma ko nga wax ma bor bi ñaata la ma jël bor bam la yore loon delloo la ko képp ku mu digoon dara ne bul dara xëye wala déwén dinaa la defal lii te yàlla def fekk ko fi ñëwal nga wax ma ma def biir ma jox la lam la waxoon allahu akbar loolu du matal in wa injaazul wa'd wuyal te matal promesse ya nga xam ne moom nga joxewoon nga ne mais attends fii yonent lay saa saa moo promettre mais ki ko matal du moom dañ naan la ki ko matal xalifa am xalifa lu mu fiy nekk lu mu fiy jariñ lu dul mooy kiy taxawu ka fi doon nekk lam fi newe woon <laughs> wala yow xamoo luy xalifa <laughs> ah wala da gis ay xalifa yoo xam ne dañuy taxawu lu wuteeg ña nga xamante ne ñoom lañuy ñuy mbubboo woo moom la ñuy woote woo bopp wala <laughs> loolu da nga koo gis ah bu dee da koo gis nga wax soit soit audacieux ba moo tax xamoo luy xalifa waaw moo tax kon xalifa boo gis ñu ne la mooy xalifa ab diw te la diw neew ko woon neew ko xamal ne kooku moom xalfun la gën a jege fa <laughs> xalafa min ba'dihim xalfun waaw waa banu Israaïl de yonent yu mag ya waaw alayhimu salaatu wassalaam keroog bi nga xamante ne nii borom bi moom la leen tudd ca suuratu Maryama alayhi salaatu wassalaam alayhi salaatu wassalaam tudd ñu baax ñooñee waaw ak yu baax lañ nee woon waaye yu ñëw seen gannaaw def fa lu yées suñu boroom dane fa xalafa min ba'dihim xalfun adaa'u as-salaata wattaba'u ash-shahawaat waaw xalfun la leen tudde de waxul xalaf waxul xalifa de xulafaa mukk xulafaa fan matuñu ko mooy képp koo xam ne ka ngay wutu ci lu baax da nekk ca lam ne woon yow xalaf nga te xalifa nga waaw xalaf nga waaye bu dee lu yées xalf nga waaw mooy wutaakoon bu won waaw xalaf nag moom mooy wutaakoon bu baax yow bu dee loolu da nga koo gis ah je te laisse la déduction <laughs> moo tax li yonent may saa saam diggoon ki ko fi toogal moo ko war a dox parce que yonent may saa saam nekkul koo xam ne dañ naan dañ koy doon moo tax mu ne naan nahnu ma'ashirul anbiya la nura ñun mbooloom sa yonent yàlla mi saa saam kenn nu duñu doon kenn duñu doon maa taraknaahu sadaqa lépp lu ñu fi bàyyi saraxe la waaw amul waa yonent trois cent cent génn àddina nañ ko nañ seet doomam yi ñu daal di koy miraas déedéet yonent trois cent cent nee na ñun mbooleem yonent trois cent cent kenn duñu miraas lépp lu ñu fi bàyyi sadaqa sadaqa la waaw waaw kon nag ka nekk xalifaam moo war a taxawu ya nga xamante ni moom kooku duñ ne doom yi bu doon doom yi la bu doon ñeneen ñeen ñeneen ñëpp la doom yi la ñuy wax waaw doom yi ñi nga xam ne ñooy doon ci génn àddina loolu nañ wax nañ mbiru yonent bay saa saam tege nañ euh, wax nañ ko mu leer léegi nag mu def ñeneen ñépp nag ku moom yow boo amee ay bor wala nga digge woon dara surtout bor yi bor yi moom mooy li nga xam ne farata la bi moom bon gaa yi nga xam ne ñooy ñëw ci ginnaaw ñooy seet waaw kanta booy amul ñooy seetaan ah non non non gaa yi la war a doon moo xam sa baay kese fi nekk wala sa ndey wala sa ñeneen ak képp say doom ak sa ñeneen say say sët la ñu woon mais ñoom kese fi nekk ñooñu bor bi ñoom ñoo koy fay. léegi mooy lan mooy taxawal nga ne ma bon ñoo koy fay ma ma ne non xaaral wax ji daa gën a war a gën a leer mooy <laughs> alal alalu mooy day leer <laughs> mooy ci alalu waa ji lañ koy jëlee. monsieur X bu génnee àddina bàyyi fi alal bala ñu koo miraas am ñu ko war a doon nangi fi alal duñ ko doon nangi fi mu ami bor bala ñoo jël di miraas ay borom dañ koy fay ci alal jëm fi ba par force la fekk amul koo xam ne mbokkam la wala fa ab anonyme boo xam ne nee man borom yi mu amoon yëpp man maa koy fay voilà loolu yi mën naa ne nit man na ne man bor yam fi bàyyi woon man Euh, cinq mille euros la gaa yi laaj nañ leen ñoom ñëpp ñu kii biñ totalisé ñi mu yoreel ñëpp lii la loolu lañ xam ak yi mu bindoon yi gis yëpp léegi man je le paye man maa koy fay loolu mën naa nekk léegi nag bu loolu amul kenn defu ko alal gi fi bàyyi kenn du ko miraasagul waaw dañ koy suspendre ba fay bor yi ba pare waaw min ba'di wasiyatin yuusa biha aw dayn waaw la alquran wax ndénkaane ka nag yonent way saa saam daa ñëw jiital daynu ndax al daynu moo ëpp doole ndénkaane mooy euh, bor moo ëpp doole ndénkaane kese waaw <laughs> testament wasiya non bor a ko ëpp doole bor bi lees bi fay wi ba bu ñu fayee ber bi alal ja yem fa papa pëng amatul testament bu ñuy def amatul waaye amatul lees di miraas miraas dafi am kenn du miraas dañ naan oh, les le wala <laughs> les doom et les baay et nangam yi xaar vous n'avez rien à <laughs> du ngeen am dara parce que bor yi na yëf yi wallahu ta'ala a'lam wa salaam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa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 yoo xam ne da koo digoon ay nit mu daal di koy matal léegi nag <laughs> lii nii leer na ci Shafi'i yi rahmatullah alayhi dañ ne lii non lii jagle jagleem yonent bi alayhi salaatu salaam waaw waaw que ne comme que daa dige woon nañ ko fay waaw waaye loolu dese naa leer voilà <laughs> loolu dese naa leer <laughs> mooy Seydina Abubakar da di leew xam ne ñoom newuñ woon di xool lii farataak du farataak déedéet yonent bay saat saam daal lii la woon dañuy ñëw def léegi nag mu des comme que charia la waa léegi lii xam nga mooy lan mooy mooy lan mooy état day am continuité waaw ginnaaw biñ ñu gisee kon lëkkaale bi la yonent bay saat saam digge woon ki ko fi toogal bi mu ñëwee da koo batal waaw yow bi nga xamante ne yaay doonu diw wala yaay baay kenn ngay doon wala nga toogal fa lam digewoon bu dee yaa ngi koy man mais bu dee manoo ko koy manoo ko parce que Seydina Abubakar alal jayre sa salam digewoon ba mu ñëwee la ko def ah voilà bu dee yaa ngi koy man loolu man nga koo matal laa bokk ci makaarimul axlaaq waaw te bokk ci jikkoy nit ñu sell ñi comme ni ko Siddiq defalee defee nii léegi nag mu des ci côté yonent way sa sam dafa bari ay saxsiyaat mooy ay personnalité yu wute waaw yonent bi saatu salaam moo tax xadiis yi yéeg yooyu dafa loolu am solo la léeg-léeg yonent bi saatu salaam waxul comme charia de du doxalanteeg nit di jëflanteeg moom comme charia day doxalanteeg moom comme rek conseiller waaw la waxoon Sayyidatu Barira voilà ne ko mais yonent bi wala lii nii da mooy mooy mooy borom këram ji mu ris parce que comme que Barira Sayyidatu Barira gisoon nañ ko fii moom la. gaa yi ñëwoon mu ne yonent bi alayhi salaam mu ne Sayyidatu Aisha radiyallahu anha ah sama ñi ma moom de dañ ma mukaataba quoi dama def ak ñoom mukaataba mooy eh, dama bindoog ñoom ngir ma joxe benn som bu ma joxee dara lu toll nii après man ma libre dootuma nekk jaam léegi Sayyidatu Aisha mu ñëwoon di ko ut di ut ndimbal ci moom mu ne ko waaw waaye eh, ci kaw walaa bi maa koy moom mooy comme que moo koy dimbali te lool euh, mooy ki libéré jaam bi. mooy méngoo boo ngi am digganteem ak jaam bi loolu moom moo koy moom sauf que ba mu ko waxee mu dem wax ko ay ña ko moom ñooñu ne mukk mukk na def waaye déedéet voilà gi ñun ñoo koy jëla ah, ñun déedéet dañ koy rëcc ñoo koy ñoo koy garder ah. yeneen samay saa saa ñëw fekk Sayyidatu Aisha di wax ak Barira euh, euh, <laughs> Sayyidatu Barira mu ne lan la mu daal di koy nettali ni mu demee yeneen samay saa saa mer daal di yéeg ci minbar bi. ne lan moo tax ay nit ñoo xamante ne dañuy ñëw di chartal ci yoonu ci ci kii bi euh, ci l'islam bi loo xam ne bokku ci kullu shartin laysa fi kitaabillahi fa huwa baatilun walaw balagha mi'ata shart voilà bépp charte bu ay condition parce que dañ ne dinañ la waaw nañ nangu sayyidatu Aisha jàppale la de jox la xaalis nga libre waaye euh, walaa ji mooy loolu nga xam ne ku libéré nit yow yaa koy moom mooy méngoo ko ñun dañ koy ñun ñi la moom dañ koy respecté garder te ñoom libéré loolu te loolu lislaam waxu loolu lislaam da ki ki ki ki libéré jaam bi kooku moom moom loolu ñoom ñu ne déedéet di naan am ah, ko jàppee ñun ñoo koy garder yeneen i may sax sàmm ne lan moo ba maa baalu aqwanim xam ne ñan la ne tuddul seen tur comme ni ñu doon wax ñëwul ne hé eh, yow nangama yow mii yow mii yéen ñii moom Barira attention nangama nangam déedéet dana rek lan moo tee lan moo tax ay nit di chartal ci yoonu. Eh, eh, fa maa baalu aqwaamin yashtarituuna luy charte lay charte yoo xam nekkul ci téereb yàlla bi kullu charte bépp charte bépp condition bu newul ci téereb yàlla bi neen la même bu dee jot day te téeméer mat na téeméeri charte waaw Sayyidatu Barira keroog bi mu libéré nag borom këram bi comme Ibn Ibn Abbas di nettali radiyallahu anhu da doon wër Mughis da doon wër ci marché yi fu bari bu Sayyidatu Barira ne mu topp ko parce que Sayyidatu Barira daa bëggoon na tàqale koog Eh, moom ka nag daa bëggoon ndaw si lool moom Mughis jëkkër ji fu mu dem ci mbedd muy ànd ak moom mu topp ci gannaawam rek di jooy ba yonent bay saa saam ko nag nga bari la ah tey ngaa dellu fekk tasoon na jotoon na tas waaye jaajoon na tas gi mais mu koy topp rek di jooy mu ne ko mais tey ngaa dellu rek ci boroom kër ga ya Sayyidatu Barira ne ko mais yonent bay saa saam da may digal wala da nga may conseil yonent bay saa saam ne ko do dama lay conseil kese mu ne ko kon nag téelit kon <laughs> non <laughs> kooku manuma delluwaat ak moom <laughs> waaw mooy loolu conseil la kooku doon de i laa qad asa Allaha wa rasuluhu qad Barira moom yonent bi alayhi salaam ba borom bi nee na wa man ya'si llaha wa rasulahu fa inna lahu naara jahannama nang <laughs> nga ma ne la ah saa xaaral <laughs> yow yow yow tu vas droit yow yow sa bë yow yow yow yow yow <laughs> den non non àggul foofu nag déggoon ko yonent may saa saa bokkul ak digal boobu yonent may saa salaam dafa rek nee na ko dama laa non dama lay conseiller defe waaw en tant que ku la jàpp ne ah lii de laa gis ne amaana boo ko doxaloon de xoolaal ci intere yi waa mu ne ko kon nag garaawul moom du ko doxal déedéet loolu loolu conseil kese la <laughs> waaw bokkul ak koo xam ne day tashriya ndax am na koo xam ne yonent may sasam day day day tashriya mooy day day tëralay atte yoo xam ne borom bee ne ko doxaleen nii waaw comme liñ gisoon ci sayyidatu usa sayyidina hadithatu euh, al mar'atu al waaw boobu sharia la bu yonent suñu borom wax as-saariqu was-saariqatu faqta'u aydiyahumaa sàcckat bu góor bee bu jigéen bi dagg leen seen loxo Sayyid euh, Yonent bi saa saa al-mar'atul maxzuumiyya jigéen bi nga xam ne ci waa Banu Maxzuum la bokkoon sàcc. yonent bay saa salaam doxal gi ñëwoon di doxal lool lool mooy sharia la doon doxal moo tax ba ay ñoñam njëkkee ñëw wax ak moom mu ne mu ne ko leen mu setal boppam moo gën ñoom nag ñu jàpp ne too boobu anaana too la bu xaw a woyof kon nañ seet koo xam ne man naa def intercession dem wax ak yonent bay saa salaam ngir du ñu ko teg daan ba ñu demee ñu wone sayyidatu Usa nañ dox sayyidna Usaama ibn Zayd radiyallahu anhuma mu dem yonent bay saa salaam mer parce que foofu du ab conseil kese la leen joxoon wala di leen xelal naan leen mu setal boppam a gën non moo tax mu mer wax la mu waxoon waaw ne li ñu leen jiitu gis nañ ko fi yàgg nañ koo gis kon loolu jarul ñu ciy jaara kon loolu dafa am am yeneen ak yeneen facette yu bari waaw ah, al imam al def na ci lu am solo ci côté shakhsiyatu rasul waaw waaw mooy les personnalités les facettes des personnalités du prophète sallallahu alayhi wa loolu nag nit ki da ko war a xam xam hadis bu ñëwee ci boo xam ne loolu la ak hadis boo xamante ne nii bo yonent bi saa salaam jëf joo xam ne ndax jëfam yi ndax hadis yi du wax kese mooy mais jëf ji yonent bi saa salaam jëf ko war a roye afaalu rasulillah sallallahu alayhi wasallam mais jëf ko war a roye wala jëf mooy est-ce que jëf la joo obligation la ñu roy ko ci. dañ naan waaw am na yoo xam ne noonu la comme fi mu ne xudu anni manasikakum jëlee leen ci ñëw leen jël ci man ni ngeen di aji loolu farata la ndax ni lay aje bu moom moo leen ko war a jàngal bu ñu ko jëlewul ci moom ci kan lañ koy jële man na ne bu nee sallu kama ra'aytumuni usalli julli leen comme ni ngeen gis samay julli loolu bu conseil bu ñu dox mooy ñuy jullee comme moom ni muy la ñu borom bi andil moo ñuy wan li boroom bi bëgg ñuy mën a amee li borom bi bëgg à travers moom alayhi salaatu wassalaam loolu jëjëf yi dafa am am jëf yoo xamante ne nii bon da nga naan lii moom jibil lii la waaw mooy yonent way sa saam bu doon dox euh, comme nit buy dox comme euh, ñaari loxo yi di yëngatu nii tànk bu njëkk di teg tànk beneen tànk bi ñëw léegi beneen loxo yi di yëngatu noonu muy dem loolu xam nga jëf la <laughs> mais léegi est loolu dañ naan lii nag dañ na mu ko doon defe sax moom na mu doon doxe noonu dañ ko cee war a roy par force la dañ naan non non loolu jibiliya waaw am na yoo xam ne dafa xaw a lënt mooy euh, nelaw gi mu doon nelaw tuuti tëdd gi mu doon tëdd bu jullee ñaari rakka laata ñuy julli fajar waaw est ce que loolu noonu dañ ko cee roy dañ ko cee war a roy walla da doon noppaleku kese parce que da doon naafila guddi yi après loolu dañuy noppaleku tuuti door a jóg ba Seydina Bilal radiyallahu anhu agsi ne ko euh, ñëpp euh, taxawal kii mu jóg mu ñëw loolu ainsi yooyu bari na loolu boroom xam bi il faut mu ràññee affaire yooyu sàkkatu xam-xam bi mbir naan boo kii xoolal yeneen saa salaam nangam ak nangam lii lii voilà loolu ci ngay xamee par exemple eh, même ci biir jàpp ngay xamee léegi yan mooy farata yu dul farata yooyu yëpp yi nga xamante ne yow boo ko deful sa jàpp jàpp ak sa boo ko sa jàpp yàpp ak yooyu yëpp loolu nga koy xamee. mais bu doon da ngay mélanger lépp te lool moom moo ñu ko xamal ah parce que kaw kaw bi li ñëwee wax dana ko euh, euh, tawadda kama amaraka Allah jàppeel comme ni la ko borom bi diglee te borom bi li mu diglee jàpp amul al istinshaq al istinshara ah, euh, ay sarax ndekoo fiiru amu ci waaw yaa ayyuha alladhina amanu idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum la wax waaw wa aydikum ila al marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al ka'bayn jeex na lool ke la leen borom bi wax yéen ñi yàlla bu ngeen jógee di jàpp raxas leen seen xar kanam yi ngeen raxas seen loxo yi ba ci mooy sa baaraam ba ca conc yi ngeen masaa seen bopp raxas seen tànk ba ci ndencoo yi loolu la alxuraan wax kaw kaw bi ñoo mu delloo ko ci aaya bi ne ko jàppeel comme noonu kon ci lañuy xam ne képp ku jàppee noonu jàppam baax na loolu kon yeneen yi al istinshaq al istinshar sarax ko fiiru ak tamit yeneen yépp loolu noonu nekkul loo xamante ne nii dañ naan nit ku ko deful sa jàpp yàqu na parce que sinon kon doonul wax kaw kaw bi demal ci alxuraan alxuraan waxu ci yooyu waaw yooyu nga xam ne kon lii la sauf que roy ko ci moo gën waaw hatta yiñ naan jibil li yàlla roy ci yonent bay saa saa moo tax sayyidina Anas radiyallahu mu ne man moom am na benn euh, euh, courgette yooyu façon courgette la man moom masuma ko woon bëgg quoi non lekk boobu masuma ko woon bëgg waaye bi ma gisee yonent bi alayhi salaam ñu taaj plat bi mu ciy mu koy lekk bëgg ko man Jaabir ci laa commencé bëgg ko <laughs> lu tax non man Anas radiyallahu ta'ala anhu mooy te loolu moom la saxaaba yi loolu lañu xamoon ak salaf yeek ak ñi nga xam ne ñooy suufi yu mag yi ñoom loolu la mooy mbiru yonent bay saa saa newuñ di xool est-ce que jibil ya non ñoom dañ koy copier à la lettre fekk li ñu ngi koy man à ci nga doon gis Seyna Ahmad ibn Hanbal ibn Muhammad borom ngir bi rahmatullah alayhi eh, eh, mu ne moom moom daal du lekk xaal quoi du lekk xaal moom xaal du ko lekk ñu ne ko lu tax mu ne parce xaw ma yonent ba ne saa saa nan la ko doon e fay loo way mais waxu la wax naa la waxu la boo tollee mi boo xawee mos boo xawee mos lu tax muy wax loolu di nga xam lu tax mu wax loolu <laughs> doo ma xoole nii <laughs> mooy moom nee na du lekk xaal parce non man Ahmad ibn Hanbal du ma lekk xaal ah mais dagan na waxuma yooyu parce que xaw ma yonent way sa nam la doon lekkee xaal moo tax ba mu déggee na yonent way sa am na jaam boo xam ne nu mu tuddoon la wax euh, euh, hadith lu wax euh, benn jaam bu jigéen daal di koy libéré al imam ahmad rahimahullah dafa jënd jaam bu jigéen boo xam ne noonu lu tudd daal di koy libéré parce que yonent way sa amoon na jaam bu tudd noonu libéré ko xool naan lii farata la nga koo gën xam ne loolu du farata mais moo tax ñoo ñoo raw nag moo tax ñu raw ñu nag <laughs> voilà waaw parce que yow bu dee ci yooyu la ñooñ di di mettre l'accent loolu lan ngay xalaat li nga xam ne moom farata la ak yonent bay saa saam loolu la digle ñooñ nga yaakaar ne moom nañ def ci suñu genre bi waaw yonent bay saa saam digle na waaye bon ñu teg ci waaye loolu suñu classe bi koy def ñun ñoo ñu doon xalaat lool koo xam ne ci yoo xam ne nan la doon nelaw nan doon tëdd nan la doon nan la doon lekkee xaal man xaw ma nu mu doon lekkee xaal kon lekkatu man du lekk xaal xaal <laughs> eh, boobu noonu buñ ko doon doxal mais ñu lekk ñu xam te ah gisuñu xadiis yi ne saa soxna doon na ko lekk ñoo leen cere moom. yow kay am daa am solo ci vaye neel ndambe ñoomin ndambe ñoomin ceebu jën ah léegi nu ñuy def ak ñoom man mii yow yow non affaire yi loolu kulu kul man xaramallah xaramaluñ leen lekk leen seen lekk la ñoom li dee amoon lekk amoon ay ay ay ay ay ay ay ñoomin <laughs> sariid ak yooyu <laughs> ah, ah yooyu lañ doon lekk <laughs> ak yu mel noonu te moo bokk bu xawoon kawe na ah ci ñoom kawe woon na moo tax yeneen may saar saar ne wa fadlu Aïshata ngëneelu Aïsha ci yeneen jigéen ñépp mooy ni sariid dina gën a eh, plat yeneen plat yi mooy ñoom seeni plat te loolu culture la yi bii yaakaaruma ne Medina boo fa demee tey eh, eh, seen plat bi gën a màgg mooy sariid yaakaaruma ko defuma enquête bi <laughs> ba fa demee wala il a am doon ne defuma enquête bi que c'est quoi <laughs> voilà yu gën a màgg ci yëpp <laughs> mais saa yonent may saa saa yonent may saa saa moom daa a màgg ci moom parce mais ñun doo ñëw ne bon ñun wolof yi sarit nga ne ma luy sarit ma non sarit benn façon ñeex la genre suuf lay ñëw boo xam ne dañ koy togg. mu nekkum ñeex après ñu jël ay dog yàpp yu ndaw def ci après léeg-léeg ñu jël ay mburu sotti ci zaaru poñ seeg yu mel noonu waaw xam nga loolu bon am nañu mu ñoo xam ne jàpp nañ nga surtout rek kii après ñoo xam ne loolu c'est affaire culturelle la voilà yooyu fay jarul la ciy sonn euh, lekkal tey sant yàlla tey xool bi yonent may sasam doon def lekk leen seen ndejoor tey comme lekk sa kanam bu jeexee nga continuer waaye nga bañ di dugal sa loxo bi fu nekk nga dugal fa te booy commencer del wax bismillah tegg nu lekk yooyu bokk na ci imaam di defal bunt fii insha allahu taala téere kon bon ñu ngi woon fan sax kay mooy daal affaire bi daal kon daal bon xamatuma fan lañ ne woon léegi daal mooy kon gis nga matal gi ñoom Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu matal kon léegi voilà état continuité lañ doon wax dañ ciy jànge ci hadith bii de ne état mooy nguur wala régime bu fi nekk yéen réew mi ñii lañ fal ñu nekk fi bu ñu fi jógee nekkul ne ah jóge nañ fi rek képp lépp engagement buñ amoon ñun buñ ñëwee dañuy xotti lépp ah non ah non non non Seydina Abu mu doxale ñun jullit ñi dañuy won ne l'état c'est une c'est une continuité waaw naa la gis nga diplomatie gi yépp politique nan ngay doxalin réew yooyu yépp doo génn ci xadiis yi lépp nga ciy fekk walillahi alhamdu wal minna waaw état continuité la c'est-à-dire léegi nga xam ne nag léegi jox ma exemple ma ne la bu dee dañu am benn président bu fi nekk jëlay engagement ak yenn état wala yenn entreprise yu mag wala yu mel noonu wala sax ay entreprise yoo xam ne moo xam national lañ ci réew mi lañ nekk ay doomu réew mi ko wala ñoo xam ne bitim réew lañu nekk mooy ne man du ma ñëw rek accord bépp accord ci saa sama xotti yëpp déedéet mais mais am na mais y a un droit de regard l'islam du la bañal nga seet càmbar est yenn accords yi baaxoon na ngir réew mi wala déet est-ce na li taxoon moom moo mais ñu faroon ko. muy askan wi ak te man nii ñoom ñoo ma far est-ce que la mu signé woon intérêt ñoo ñoo ngi ci lu leen di jëmalal kanam wala déet bu dee xorodom baa doon wax yaa ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulayman wa junuduhu wa hum la yash'urun waaw bu dee xorodom bi di fourmi bi mbelentaan bi moo dégg Seydina Sulayman alayhi salam di ñëw ak di paraade ak soldaaram yu màgg yi mu ne yaa ayyuha namlu eh yéen sama mbokku xorondom yi oh les fourmis comme moi écoutez-moi très bien. regagnez que le prophète salut et paix sur lui Sulayman ne vous écrase pas avec ses soldats arabes qu'il ne le ne vous euh, ne sache même pas qu'ils sont en train de vous écraser seen néeg yi daw leen daw ndax kat dégg naa riiru Sulaymaan may yàgg si alayhi salaatu wassalaam bu ko defee du leen joggaate du leen nappaaje du leen dër moom ak soldaara bi fekk ñoom du ñu ko tay yëguñu leen sax gaaw leen kon regagner vos dortoirs loolu mbelentaan bee koy wax mooy jiit da ngay njariñ saw askan te lépp luy lon nga dàqal leen ko waaw moo tax ki ñëw l'islam neewu la amul droit de regard xam nga fi Seydina Siddiq neewul Seydina Jaabir euh, euh, euh, ana seede non y a deux possibilités soit moom yëgoon na ko xamoon na ko moom Seydina Abu Bakar que ne yonent way sa waxoon na lii Seydina Jaabir wala sax xamu ko du tout loolu lay niru Seydina Jaabir wax ko ko mais mu doy ko moo tax qabulu xabarul waahid dañ koy jàng fi fii que nangu xabaaru kenn koo xam ne moo nettali bu dee ni ku al bien sûr ku wóor waaw rawatina ci saxaaba yi même bu dee radiyallahu ne la mu wootewu njariñam la xam nga Seydina Jaabir li mu ne yonent saa saa moo ko wax njariñam la mooy alal la alhamdulillah mais Seydina Abubakar ne ah ah ah tey te leeral na li tax ñett yim daje ñaari njëkk yim jote moom dajeeg moom mu koy laaj joxu ko nee na daa bëggoon naa laa jox may daa am lu ma ko xañ loo xam ne moo taxoon ba moo préoccupé woon ba man ba joxu ma la woon waaw neewu ko é Jaabir non ça ça sera trop simple hein est-ce que bien mais est-ce que t'as des euh, t'as des témoins le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous aviez dit ça Jaabir non daf koo doy barke xam ne ne wóoru na te doylu na ko xam na ne alalu àddina jaralu ko loolu waaw rawatina di waxal yonent bay saa saam mi nga xam ne ñoom ñépp dégg yonent bay saa ne man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar ku ma kàccal waxal ma lu amul te ko yow na nga waajal chaise bang ba ngay installé wu ba ngay dëju biir sawara sayna Jaabir haasha as-sahaaba haashahum loolu sori nañ lool wala sayna Siddiq voilà kon bu dee ñun la nag nga ne ma ah waaw kay man booy yi moom laa bëggoon a ñëw ñii mi la saxaaba la walaw jarra nafran li hada al mudda'i parce nangu xabaaru nit ki noonu xabarul waaxid koo xam ne mais ku wóor même bu dee la mu wootewu day day xëcc njariñ ci moom léegi nga ne ma mais léegi nag mu ne non non léegi moom. baraatul asliya googee que ne jullit boo gis wóor na loolu wax naa la xanafiya yi rahmatullah alayhim ñoo ko doon wax ñooñu gën a siiw ñu ko doon wax te finalement xanafiya yi mujj ñëw ñu njëkk yi dañoo remettre a cause bi bañ gisee ne nit ñi wóoratul moo tax Ibn Abbas doon wax keroog euh, euh, euh, ne eh ay <laughs> dellool ma li nga wax waaw. waxal waxal waxal waxal waxal waxal ma dégg muy wax mu ne non mu ne mu naan ko xaw ma man da ngaa xam lenn ci xadiis yi xamoo bii wala yii nga xamul xamoo sama xadis wala bii nga xam bañ sama yeneen xadis yi mu ne ko ñun dañ dañ doon nettal yonent way sa sa waaye ba nit ñi nekkee euh, rakibu asfaba wa dalul ah ci la ñu deñe ñun sawaay nekk fi di nettaleeti ku fi waxati waaw ah, moo tax Seydina Muhammad ibn Sirin ne inna hadha diin eh lii seen diine la na ngeen seet ci kan ngeen di jële seen diine muy nettali képp ku fay nett kon mooy wóor gi dañ koy seetaan moo tax léegi day soxla ay témoin waaw da ngay laaj mën nañ ko teg tamit ci intuition wu jiit bi rek bu dee jàpp na ne kii moom am na ci confiance que bon kii ak ragal yàllaam ak kii wam bon nee kat bon moom bon c'était pas écrit parce que loolu tam ñooy affaire la waaw mënu ngeen ñëw tamit administration foo xam ne ñoom bind nekkuloon seen cosaan nga ne lu ñu bindul man je ne reconnais pas déedéet non non non fi caaxaan la waaw mu ngi mel ni nga ñëw naan man saa baay génn naa dina waaw léegi nag dañuy laaj kat la yoreel bor gaa yi ñëw nga naan ku ëndewul nag fu mu ko bind ma xam ne lii mbindam la du ma ko nag ko naan la yow da ngay caaxaan wala lan waaw léegi defal noonu na seet kon de sa baay dina nekk fële tak ah ndax yow parce que dina ñu yoreel bor ñoo xam ne bind ko ndax yéen seen bind du seen aada. léegi bu ay nit ñëwee ne ah ñun nag moo ñu yore lool nga ne ko ana fuñ bind waaye non bind ko dara kon dox leen faw ah dox leen faw boo waxi caaxaan yooyu mooy la ah kon mooy état bi engagement yi nga xam ne président bi fi newoon wala njiit bi fi newoon dem loolu dañ koy respecté ndax farata la wala déet boroom xam-xam yi dañ cee wute am ñu ne fii am ñu ne non non njiit bi mooy seet kese waaw bu ko neexee doxal bu ko neexee déet. parce que moom mooy xool intérêt réew mi jamono ji loolu nag génn nañ ci quoi wu yonent bay saa saa wa waaw donc euh, Seydina Siddiq loolu moo taxoon hatta sariya ya yonent bay saa salaam armée bi mujjee teg jiitaloon Seydina Usaama radiyallahu anhu bi mu génnee àddina fekk sariya bi soreegul Seydina Abu Bakar bi mu ñëwee saxaaba yu bari dañ ne ko ah Seydina Abu Bakar yaa xalifata rasulillah yow nawal yow xalifaay yonent bay saa salaam nga ne léegi ñu ne ko mais ah sikk nekkul ci ne sikk nekkul da sikk nekkul ci ne ah yenentoy sa sam génn àddina noon yi yëg nañu ko waa est-ce xalaat la jamono jii nga xam ne man nañ ne jamonoy trouble la te noon yi mën nañ ci profité ñuy yónni ñuy continuer quand même di yónni benn arme bu toll nii di ko génne Médina muy dem te ñu ko bàyyi fii nga xam ne bu ay noon na réew ñu man cee aar Seydina Abu Bakar ne ma ne ñett laa wax <laughs> yéen yéen xanaa xalaatu ngeen li nga wax arme bu yonent ma ne saa saam teg yebal ko man Abu Bakar ma ñëw gannaaw di ko dindi waaw ne leen gis nga noon yi buñ sukkatoo woon Médina ba xaj yi même yi duggoon biir Medina bi xam sax di mat yeelu Seydina Seydina Seydina Abu Bakar ci la gaay ummahatul mu'minin nday jullit ñi sax doo doomam Aïsha radiyallahu anha xaj yi di leen saax saaxee sax du tee armée bi yonent bay saasam tegoon bi la def Allahu akbar <laughs> waaw kon ndax lan lii la yonent trois cent tegoon amul ay stratégiquement bon on voit que bon oh, euh, géopolitiquement peut que bon on va le faire mais on va attendre un petit peu mu ne amul attaque. te saa sa lay def Usaama gungi ñoom Seydina Usaama mi jiite woon armée bi laaj ko nag ne ko permission bu ma manoon rek Omar mii de dama koo soxla. ndax dama bëgg may jàppale ci mbir yi yaay seet rek boo gisee mu ond ci day def boo ma d'accordal lool mu may ko Seydina Omar nekkal moom loolu dañ nañ ko ne léegi ñu lay wax ne ñun njàngat yi ñuy am ci hadith yonent bay sa saabu doxal yi nu saxaabaan yi dañuy jàngal ne état day am continuité mais à condition que la ñu fi jiitu woon engagement yam juróom mu am njariñ ngir réew bu ñu gisee ne c'était la trahison waaw bradé nañ géej gi jaay koy entreprise européenne ak chinoise ci loo xam ne wala bradé les bu dee au niveau du Sénégal l'or de Sabodola au Canadien ñu gis ne amul benn droit de regard bu état bi Sénégal am ci ñoom jeex na ba ñu joxee contrat ba ñu ko signé milliards ya ñu joxe te kenn xamul fu jaar jeex na seeni hélicoptère wala seeni avion la jël foofu teg jël or bi ko génn ko teg yóbbu au Canada boobu da ngay lépp amul ay wala nangam accord yi ñu amoon ci pétrole bi nga gis ne dafa dëgg lool tilka idan qismatun diza waaw réew bi nga xam ne ñun ñoo moom mbir mi amuñu ci tus daanaka ñu bàyyi ñu ay meet nga bañ ne lii duñu ko continuer waaw ay clause de revoyure xaw ma ngeen koy waxe loolu dafa am ci diine non nekkuñu nekkuñu di doxal loo xamante ne nii baaxul ci ñi nga xam ne ñoo tax ñu ne duñu ko def ñu seetaat affaire yi ba ni nga xamante ne ci lañ koy tegaat mu nekk donnant donnant gagnant gagnant voilà léegi nag bépp accord boo xam ne demewul noonu accord bu jaar yoon la boo xamante ne c'est un équilibré entre les deux parties yow wul ñëw rek nekk ma fi jiitoon comme koy opposant la ñoon naa ñëw faxas téeré na faxas pas waaw na na nga ut ay experts yu xam mbir yi yu ko xool yoo xam ne yàllaa tax ragal yàlla ak mbiru intérêt réew ñooñu nga daal leen wax ñu daal di ñëw ñu daal di ñëw xool affaire la ay ay ay ay ay retour waaw defal li nga xam ne mooy ay retour yoo xam ne moom lañ lay defal waaw ci kaw loolu nag ngay dóori jël say décision ala bayina ndax innama ad'u waaw ndax damay woote ci yàlla ana wa man ala basira ana wa man ittaba'ani clairvoyance bul dox ay asaadu parce que mere nga ñu fi newoon rek nga ñëw rek faxas lépp d'un coup ça pour autant nga faire de décision yi nga xam ne ñoom jëloon nañ ko nga bëgg ko fee faxas nan lay demee après waaw moo tax am na président yi ko def en France ici <laughs> président Hollande am na décision yoo xam ne président Sarkozy ko fi jëloon dafa ñëw balee ko dem ba ci biir di waaw loolu nag loolu l'islam xamaluñu loolu ñun waaw waaw yi nga xam ne man nga ko matal gis nga ne lii euh, euh, c'est correct matal yi nga xam ne nag moom dafa dëng lool te baaxul ci réew mi te lépp effort bu ma defi fekk yu mel nii ñu ngi fii am accord yu mel nii de waay c'est comme si ngay kurpeñ ci air bi ça ne sert à rien lu la saa mujj saa fay ah di dóori kurpeñ ci ci ngelaw li moom saa yi da am jot <laughs> waaw bon bu dee da ngay entraîner quoi mais xanaa le boxeur sax day am benn bal buñ ko tegal benn kii bu diis mu ci kurpeñ mais ci air bi noonu kese ah kon. mooy loolu lu ama am zonale voilà léegi bu loolu leeree euh, kon ñu gis ngëneelu Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu waaw mi matal yonent way saat salam naalu yonent bi alayhi salaatu wassalaam euh, nga gis <coughs> li nga xamante ne mooy tenk la nekkoon tenk yonent bi alayhi salaatu muy tenkam waaw mooy yamu tibboon yonent way saa saam ne Seydina Jaabir dinaa tibb defal la lii defal la lii tibb bu Seydina Abu Bakar ya loolu moo ko taxaw Allahu akbar Allah Allah huwa Siddiq radiyallahu anhu kon xam naa kon gis nga matal kóllëre kon Allah ak liggéeyoon def waaw moo tax nit ki bu sa baay digoon dañeen dara génn àddina boo ko manee waaw boo ko mënee loolu def ko day gën a rafetal te nekk na loo xam ne jaamu yàlla gu màgg la waaw même duñ ne yow ah promesse sa baay ba rek farata la nga def ko moo tax bu dee moo tax bu dee farata la moo tax ndaw sa ñëwoon waa waa ji ñëwoon ne yeneen saa salaam man de faridatul xaj yi farataay aj dafa euh, jàllu sama baay waaye euh, moom manula yéeg ci raaxi la manul kii ndax man naa ajak moom mu ne ko waaw raw ajalal sa baay <laughs> waaw waaw loolu looko lu amaan solele kon nag ci kaw noonu jalal imam alhafidu Nawawi rahimahullahu daal di jeexale buntu bi ngi di ñëw inshallah ba léegi kitaabul adab ñu gis chapitre wala bunt wala li nga xamante ne nii mooy bunt ni nga xamante ne mooy quatre-vingt-sept inshallahu ta'ala wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa